Euh, léegi euh, nañ ñëw nag ci li nga xam ne moom la al imaam Ibnu Taymiyya rahimahullah daal di wax ci Majmu'ul Fatawa ah léegi ñu tëje ko tëje li al imaam Ibnu Taymiyya ta ah al-Harrani rahimahullah daal di wax ci côté bi euh, ci Majmu'ul Fatawa fekk ñu laaj ko ko ne dañ koo laaj ne ko waa borom bi li mu li mu ne wa an laysa lil insani illa ma saa ak borom ak yonent saa salaam wax bi mu ne ida maata ibnu adam inqata amaluhu illa min salaas sadaqatun jaariya aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu fa hal yaqtadi dhalika ida maata la yasulu ilayhi shay'un min af'aalil birr lii lañ laaj al cheikh ibnu Taymiyya al imam léegi ñu ne ko waa borom bi de daa wax ne mooy aay yi yiñ fi tudd sànk ba lañu imaamu Nawawi ak yooyu ñoom imaamu Shawkaani rahmatullah alayhi aayam najmu bi trente-neuf waa borom bi dane te nit ki de du ko ñeel lu dul li mu fàggu ba pare yeneen saa salaam wax te mooy xadis bi ñuy ñëw xadis boobu ngeen ci taxawaat tamit moom tamit keneen nit ki bu génnee àddina jëfam yi day dog ba mu des ci ñett sadaqatun jaariya sarax buy wéy xam-xam bu muy ja bu ñuy jariñoo gannaawam wala doom ju baax ju koy ñaanal waa loolu est-ce kon yaa yaa al imam ibnu Taymiya waa loolu moom est-ce que loolu dañ ciy jànge day lu wane ne kon kene nit ki bu génnee àddina amul leneen ci jëfu baax yi yoo xam ne dina àgg ci moom léegi déglul mu tontu mu ne alhamdulillahi rabbil alamin <laughs> waaw ginnaaw bi yàlla li nga xam ne mooy borom bindee mu ne laysa fil aayati nekkul ci laaya bi wala fil hadiisi anna al mayyita laa yun laa yantafi'u bi du'aa al xalqi lahu wa bimaa yu'malu anhu min al bir bal a'immatul islaami muttafiquuna ala intifaa'i al mayyiti bi zaalik wa haadaa mimmaa yu'lamu bil iqtiraari min ad-diin wa qad dalla alayhi al kitaab wa sunna wal ijmaa' faman xaalafa zaalika kaana min ahli al bid'a waaw mooy mu'tazila lay ñoom ñaan kese lañ wax ñu naan yeneen yi du dugg ñooñu ñooy ahlul bid'a wal ahwa mu ne hadis bii tegtalewul mukk aaya bi tegtalewul lay sa nekkul ci laaya bi ak hadis bi luy wane te ki génn àddina moom du jariñoo ci ñaanu mbindeef yi ñu koy ñaanal gannaawam mbindeefu yàlla yi di ko ñaanal loolu hadis bi wanewu ko aaya bi wanewu ko hadis bi wanewu waaye it wanewuñu ñoom ñaar que li nga xam ne moom lañuy ñuy leen moom lañ koy jëfal ci jëfu yiw que du àgg ci moom mu ne liy dëgg mooy imaamu lislaam bi ñoom ñépp dëppoo que ki génn àddina day jariñoo ci lii ma wax ñaan yeeg jëf yu baax yi mu ne waxaala léegi nag dina leeral bi moom lii mooy li nga xamante ne dañ koy xam ci diine ci loo xam ne mooy maalum na biin bi bi darura la mooy lii mbir yi ñoo la ciy jañ képp ku kotuwaaye nekk koo xam ne day lëñ bëtu day lëñ xam-xam dina lii da koy gis mu leer waaw ci diine l'islam mu ne te lool téere bi muy alquran da koo tegtale sunna lee tegtal ko ijma'ul umma daal di koy tegtale mu ne képp ku wuteeg lii nag kooku ci waa bidaa la bokk voilà mooy nitu bidaa la rek daa bokk ci ñoom léegi nag mu ñëw nag di la leeral lool ndax boo nee sunna lool da ko leeral no alquran d'abord sunna ak ijma léegi lu nekk nag dina ko leeral mu ne qaala allahu taala mu ne borom bi wax na lii wane ne ñaan moom te loolu wax naa la même mu'tazila yi d'accord nañ ne ñaan moom nit ki mën naa ñaanal ku génn àddina quoi <laughs> mu ne alhamdulillah comme ni ko am Shawkaani doon tudde sàng léegi mu ne qaala allahu taala alladina yaxmiluuna alarsha wa man xawlahu yusabbixuuna bihamdi rabbihim yusabbixuuna bihamdi rabbihim wa yuminuuna bihi wa yastaxfiruuna lilladina aamanuu rabbana wasicta kulla shay'in raxmatan wa cilman faxfir lilladina taabuu wattabacuu sabiilaka waqihim cadaaba aljaxiim aayatu suuratul Gaafir aaya mu ne liy wane ne ñaan moom day àgg alladina yax bi alquran alladina borom bi nee na ña nga xam ne yaxmiluuna ñooy yenu al arash mooy malaaka yi yenu arash wa man hawlahu ak la wër arash yusabbihuna ñu ngay sabbal bi hamdi rabbihim di sant seen borom wa yu'minuuna bi te moom lañu ñu gëm te du ñu deñ ci ngëm nga ñu ne wastaghfiruuna di ñaanal njéggal ñan lilladina amanu di ñaanal njéggal ñoom malaaka yi ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla lool mooy ñuy dund kese ak ñëpp ñu génn àddina ba ñi ñëw ba yawmal qiyaam lan la ñuy wax rabbana suñu borom wasi'ta wa yaatu nga kulla shay'in rahmatan sa yërmande yaatu na ba daj lépp wa ilma sa xam-xam yaatu na ba daj lépp faghfir kon nag yaa ngi lay ñaan nga jéggal lilladina taabu ñii dellu ci yow tey tuub wattaba'u tañu topp sabilaka sa yoon wii nga tekki sa yonent yi nga leen yónnee muy lislaam alayhimu salaam waqihim tayal na nga leen fegal azabal jahim bugalu jahim kon loolu leerul mu ne faqad axbara aaya bi borom bi subhaanahu daal dinay xabaare anna al malaa'ikata yad'uuna lil mu'miniina bil maghfira kenn malaaka yi dañuy ñaanal way ngëm yàlla yi alayhimu salaatu wassalaam ci wa radiyallahu anil mu'miniin ci bil maghfira ci ngëm yàlla wa wiqaayatil adaab ak fegal leen mbugal wa duxuulil janna ak tugal leen àjjana wa du'aa'il malaaka lay saamalan lil am waa léegi <coughs> te ñaanu malaaka yi moom du lëgëyu jaam yi amul kenn koo xamante ne yow ña malaaka yi dañ laa ñaanal ñaan boobu liggéeyu kan la <laughs> kon mooy boo nee wa laysa lil insaani illaa maa saa la laaya bi wan nañu que loolu tekkiwul loolu ah bu ko kenn jàppe ne mooy yow li mën a jariñ ki génn àddina mooy lëm jëf képp képp képp ma ne ñaan yi day àgg ci moom te laaya bi da koy wane est malaaka yi dañuy ñaanal waa ji moom gaa yi moo ko jëf mu ko voilà mu ne wa qaala borom bi nga xam ne moo kawate yëgul nee na wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat suratu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di suratul qital aya 19 borom bi nax na ko ne ko wastaghfir li dhanbika ñaanal jéggal say bàkkaar loolu rek taxawoon nañ ci yàgg <laughs> yàlla yi góor yi wal mu'minat ak ñu yeneen saa saa <coughs> bu ñu ñaanalee njéggal xeetam yépp waaye ñun ñun dañ cee jëf dara ñun kon kay sawaay mu ne waqaal alxalil kon loolu leer mu ne te alxalilu alayhi salatu wassalam bi saydina ibrahim ena rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab ca saaram ba ay mu ne rabbana e sama borom yaghfir li yal na nga ma jéggal wali waliday ak sama ñaari waajur walil mu'minina ak way ngëm yàlla yi yawma bés ba nga xam ne yaqumul xisaab cala àtte nit ñi nga li taxaw dala ngi leen di àtte kon loolu ñaanuk ibra Seydina Ibrahim du ñu jariñ bañ a jariñ ñun ñoo ko jëf jëfuñ ci dara kon loolu day wane ne kon nekk ki génn àddina ak ñaan day ñaani nit ñi di ko ñaanal loolu da koy jariñ ak malaaka yi lépp mu ne wa qaala Nuux waaw mu ne Seydina Nuux alayhi salaamu rabbi ighfir lii wa li waalidayya wa liman daxala baytiya mu'mina wa lil al aaya suuratu Nuux aaya 28 alayhi salaatu mu ne Seydina Nuux nee rabbi e eh, sa borom nag ma jéggal wali walidayya ñeel sama ñaari waajur wali man daxala baytiya mu'mina ak képp koo xam ne nangu naa di dugg sama kërub l'islam gi mu'mina nekk woy ngëm yàlla walil mu'minaa naag woy ngëm yàlla yu góor yi wal mu'minaati ak woy ngëm yàlla yu jigéen yi mu ne faqad zakara al istighfar ar-rusul suñu borom tudd na ñaanum jéggalu yonent yàlla bi saa saam lil mu'minina amran bi daalika wa ixbaaran anhum bi daalik moo leen ko digal ba pare di xabaare na ñoom def nañ ko kan moo ci jëf dara ci loolu tous lañ ci jëful kon loolu <laughs> kon loolu ki génn àddina <laughs> yow ñaanum nit ñi man naa àgg ci yow toon <laughs> wa an laysa lil insaani illaa maa tekkiwul na kon nit ki la koy jariñ nekkul rek la mu jëf waaw jëfoo dara waa ji xamula woon sax ñëw romb ay xabru julli rek romb eh? moom daaw romb pare rek romb ay kii ay cimetière ñu ne carré musulman ngi rek ma ne allahumma wa afihum anhum borom bi nangu ñaanam yow kooku lan ngi ci mu jariñ la fa nga nekk waaw <laughs> kon loolu mu ne wamina su loolu aaya yaago mu ne wamin al imam ibn Taymiyyah rahimahullah mu ne wamina sunanil mutawatirati allati man man jahadaha kafar <laughs> mu ne bokk na ci sunna yi nga xam ne moom dafa mutawaatir mooy mbooloo mu bari ñoo ko jële ci mbooloo mu bari ñu jële ko ci mbooloo mu bari ba mu agsee ci yonent waaye saasaam képp ku ko weddi ne loolu amul moom yéeféer ngay doon ci saasi mooy lan salaatul muslimiina alal mayit julli bi nga xam ne moom la way ngëm yàlla yi di julli ki nga xamante ne moo génn àddina waaw julli bi nga xamante ne moom lañ koy jullee loolu moom dañ see gis bunt yi ñu romb moom moom moom tax jarul ñu ciy yàggal wa du'aa'uhum lahu fi salaa ak tamit ñaan gi ñu koy ñaanal buñ koy jullee loolu moom mooy taxaw naan lii amul yow da lay def yéeféer wa kadhalika na ko noon shafaa'atu nabi sallallahu alayhi wasallam yawmal qiyaama mooy rammu gi yonent may saa saam di rammu jaam yi yow taxawaay ba bésub pénc fa inna sunana fiha mutawaatira lii moom sunna yi daf fee fees dell waaw ñëw ci xabaar yoo xam ne mooy lépp dëppoo nekk loo xam ne demewul noonu loolu man da nekk bal lam yunkir shafaa'atu alayhi salaatu wassalaam li ahlil kabaa'ir laa ilaa illaa ahlul mu ne li am ba des kenn du weddi ramb gi yoneen saa salaam di ramb borom bàkkaar yu rëy yi way rëy bàkkaar yi ci xeetam lu dul waa bidaa ñoo koy weddi waaw bal li am ba des qad sabata annahu yashfa'u li ahlil kabaa'ir sax na këne moom day day eh, ramb borom yi nga xamante ne nii mooy euh, waa euh, borom bàkkaar yooyu waaw salli ala sa euh, salli <laughs> hein hein voilà salli ala sajidin xussat shafaatuhu ahlal kabairi kay tanju mina kay yanju minan niqami salli lu <laughs> mel noonu la yàlla nga julli ci yonent ba nga xamante ne moo yàgg sujóot te moo masa sujootal boroomam dëgg-dëgg waaw moo ko def bi xaq waaw moo ko def ca nam war a nam mate waaw salli ala sajidin xussat shafaatuhu ahlul xussat shafaatuhu ahlal kabaa'iri ka yanju minal ah, minal niqami waaw bu ko defee moom nga xam ne bàkkaaram boo demee bokk na ci aay yi nga xam ne hadith yi nga xam ne ko koo bind ci côté xabru yonent bi alayhi salaatu salaam hadith boobu di wax ne yonent bi alayhi salaam ni nga xamante ne nii moom dañoo dafa jagleel <coughs> li nga xam ne mooy shafaam guré gi borom bàkkaar yi nag allahu akbar léegi kon mu ne loolu dafa leer waaw eh, wa shafaatuhu mu ne ta imam ibnu taymiya mu ne wa shafaatuhu du'aa'uhu te shafaam ram moom mooy ñaanam gi mu leen di ñaan wa su'aalu ak ñaan ak laaj gi muy laaj allah borom bi tabaaraka mi nga xam ne barkeel na wa ta'ala ta kawe hmm? mu ne loolu la fa hada na ko lool lii moom wa amsaalu ak eh, ak sunna al mutawaatira yi nga xam ne moom dañoo mutawaatir loolu moom dafa bari wa jaahidu misle zalika kaafirun ba'da qiyaamil hujjati alayhi ku weddi lii nag ginnaaw bi ñu indi lay yu yeer yi nga ne waay waay waay waay ko kooku de kii mu ne wala hadithu sahihati hadith yi nga xam ne ñoo wér fii hadal baabi kathira ci buntu bi nag lu bari la te ne ki génn àddina du li mu jëf kese koy jariñ waaw mu ne mislu ma fi sihahi an ibn abbas xam nga imam nu Taymiyya lii muy tontu day xaw day firiwaale hadith biñ jëm mais hadith tamit eh, yeneen yeneen borom xam-xam yi li ñu wax insha allahu taala muy ida mata in al insanu inqata amalu illa min thalath voilà léegi mu ne hadith yu wér yi fii hadha al ci bunt bi eh, dañoo nekk loo xamante ne nii kasiira lu bari la lu mel ni li nga xam ne moo ñëw ci sihah yi jogee ci mawlana ibn abbas radiyallahu taala anhu mu ne anna rajulan moom lañ doon bëgg wax sànk doon ak hadith ibn ibn amr bi abdallah ibn amr kene benn waaye dane qaala dafa wax li nabi inna ummi tuwfiyat benn waaye dane yoneen man ka sama dafa génn àddina afa yanfa'u an atasaddaqa anha est ce que dina ko jariñ ma daal di koy saraxel qaala naam mu a waaw qaala inna li maxrafan ay bustaanan mu ne ah yoneen kon de am naa benn tool boo xam ne ah, maa ngi leen di seedale seedaloo anni tasaddaqtu biha anha maa ngi leen di seedaloo ne ah saraxe naa ko ngir moom lii laa la doon wax imaamu Shawkaani ñoom daa ñëw tënk mbir ni naan doom ji kese la xam nga lii imaam Ibnu Taymiyya na ko noon ñi ko jiitu ci boroom xam-xam ni kenn tënku ci naan bon loolu daa fekk sarax bi doom ji la <laughs> waaw nañu yem kon ci loolu ba gis lu koy teg mais euh, fan la wane fan la wane ne doom bi fan la yonent bi alayhi salaam tarkul istihsaal dafay génn tamit mooy est-ce foofu dafa leeral ne boo wa ndax bu doon ne loolu jariñ waroon na wax Sa'd ibn mii pour ñeneen ñi parce que ñeneen ñi ngi déggee que ne kon mën nañoo saraxal euh, ku génn àddina manoon na ne non loolu mooy bu dee waaw yow sa nday la kon loolu mën nga koo def ku dul ndayam wala ku dul waajurum du mën a nekk te loolu amu ci moo tax loolu dëgërul wax jooju mu ne wa fi sahihayn al imam ñëw na ci sahihayn an Aisha tax mooy hadis bi ñu nekk waaw te ne anna rajulan qala lin nabi sallallahu alayhi wa sallam inna ummi iftulitat nafsuha wa lam tusa wa adunnahaa law takallamat tasaddaqat wa hal lahaa ajrun in tasaddaqtu alayhaa qaala na'am mu ne ñëw na Sahihayni muy hadiisu Sayyidatu Aysa bi benn waay muy Sa'd ibn Ubaada radiyallahu anhu ne sama yaay de daa jékki rek faatu waaw faatu gi ko daa faatu mbetteel la te moom newu fa woon moom doom ji te nag jotu la eh, dénkaane te man de ah njortu naa ne bu manoona bu ko amoon eh, occasion bi doon na digle ñu saraxe saraxe ngir doon na saraxe ndax dina am yool bu dee dama ko saraxel mu ne waaw mu ne wa fi sahih muslim imam ibn taymiyyah rahimahullah mu ne te ñëw na ci sa muslim an abi hurayrata jóge ci sayna abu hurayra radiyallahu anhu anna rajulan qaala linnabi kene daa benn waay bu wax yonent bi alayhi salaam ne ko inna abi maata walam yuusa ayan fa'u in tasaddaqtu anhu qaala na eh, mu ne daa am benn waay bu ne yonent saa salaam sama baay de dafa génn àddina ta dénkaanawul mais mu ne waan Abdullah ibn Amr ibn al-As mi mooy xadiis biñ gisoon fi <coughs> bu imaam Abu Dawud al-As ibn Wa'il mu mu yéeme mu ne te ñëw na ci Amr ibn al-As ci moom an Abdullah muy Abdullah doom bi ibn Amr ibn al-As di doomu Amr ibn al-As anna al kene maamam moo Abdullah muy al-As nen mu liñ la waxoon dafa nadara fil jaahiliyyati an yadhbaha mi'ata badana Euh, ni laroon ca jaahiliya ne dinaar loj euh, téeméeri gëléem wa anna Hisaam ibn al-Aas nahara hissatahu xamsiina léegi nag mu muy benn frère bi ndax ñaari doomam yi Hisaam ak Amru comme niñ la ko waxee woon moom mu baaram def na ko cinquante ndax dañ ko diviser léegi man maay def cinquante yow nga def cinquante moom mu def cinquante léegi nag kanta Amru sa wa na Amran sa'ala an-nabi kanta Amru moom ñëwul rek def deful ni Hisaam dafa ñëw laaj yonent laaj ko mais loolu sax loolu yeneen saa sax loolu mën naa nekk <laughs> sama baay bi génn àddina ci jaahiliya moom mën naa ko kii eh, ñoon nañ ko defal lool yeneen saa sax ne ko ama abuka falaw aqara bi tawhid fa sumtaanu aw tasaddaqtaanu nafahu zalik loolu romb na sax mooy eh, ne sa baay de bu doon ne saxaloon na eh, wéetal yàlla nga wooral ko wala nga nga saraxel ko kon doon na ko jariñ mu ne moom imaam Ibnu Taymiyya ba léegi rahimahullah ñu ngi ci Majmu'ul wa fi sunan ad-Daraqutni mu ne ñëw na ci sunan al-imam ad-Daraqutni rahimahullah anna rajulan sa'ala an-nabiyya ne yonent bi alayhi salaam eh, dafa bi itam waxoon nañ ko sa imam Shawkani tuddoon na ko benn waaye dafa laaj yonent bi alayhi salaam ne ko ya rasulullah innahu kaana li-abawaan man dama amoon ñaari waajur muy sama baay sama ndey wa kaana abuhumaa dama leen doon defal yiw nag xaala xayaatihima ba nga xam ne ci lañ doon dund fa kayfa lii bi barrihima ba'da mawtihima nan laay defe yiw ci ñoom ginnaaw biñ génne àddina qaala an-nabi yonente bi saa saa inna min al-birri min ba'di al-birri an tusalli ne ko baax na ci yiw goo leen mën a defal ginnaaw biñ génnee addina ginnaaw yiw gën leen doon defal ba ñuy dund mooy ngay julli lahuma min ma salaati di leen jullil ànd ak sa julli di leen wa an tasuma lahuma ma siyaamik di leen wooral ànd ak sa want yi wanta saddaqa lahuma ma sadaqatik booy saraxe nga boole leen ci yéene laa leen ko ñoom itam seen wàll alhamdulillah mu ne waqad zakara mu ne tudd na al imam ibn Taymiyya rahimahullah muslimun imam muslim rahimahullah fi awwal kitaabe hadis bi moom lañ doon wax sànq ibn al-Mubarak <laughs> mu ne tudd na ci ba muy tàmbali téeram an abi Ishaq at-Taliqani jële ci abu Ishaq at-Taliqani rahimahullah qaala mu ne qultu man dama ne Abdullah ibn al-Mubarak mu ngi ci introduction imam Muslim rahimahullah dama wax Abdullah ibn al-Mubarak ne ko ya Aba Abdurrahman al-hadith ne ko mais hadith bi nga xam ne moo ñëw inna min al-birri ba'da al-birri mooy hadith bi ñu jóge sànk moom lañ lay hadith boobu wéru na ah dafa am dafara am inqita voilà <laughs> moom la imam Ibn Taymiyya nag leeral ni rahimahullah mu ne mais hadith bi naan mais bokk na ci ñu baax ginnaaw mbaax da nga doon defal say waajur mooy ba ñuy dund bi mbaax di nga mën a def bu ñu génnee àddina an tusalli li abawayka nga jullil say waay waay ma salaatika ànd ak booy julli wa an tasuma nga wooral lahuma ñeel leen ma siyaamika ànd ak seen eh, woor qaala abdullah abdullah sayyidina abdullah ibn mubarak ne ya aba ishaq ne <laughs> abu ishaq talqaani na ko yow abu ishaq mi walaaj laaj mais amman hada ne ko hadis bi kat ci kan nga ko jëlee qultu nee ne ko lahu hada min hadith shihab ibn khirash eh, la mu ne qaala a ah imaam Ibnul Mubaarak ne kooku de ku wóor la qaala amman mu ne ko waa moom nak ci kan la ko jële qaala an al-Hajjaaj ibn Diinaar mu ne moom mu ngi ko jële ci al-Hajjaaj ibn Diinaar fa qaala mu ne ko thiqa kooku it ah ku wóor la qaala amman mu ne léegi nag kooku mu jële ko ci kan mu ne qultu an Rasuulillah mu jële ko ci nawal Yàlla sa qaala ba sax mu qaala ne ko léegi nag bi mu ko waxee lool <laughs> mu jële ko ci ndawal Yàlla sa léegi nag Seydina Ibnul Mubaarak ne ko ya Aba Ishaq ne ko a ah, Aba Ishaq inna bayna al-Hajjaaj wa bayna rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam mafaawis taqta'u fiihaa a'naaqul matiyyi ah, wala tuqta'u fiihaa a'naaqul matiyyi walaakin laysa fi sadaqati ixtilaaf wal amru kamaa léegi kon loolu la mu ne mu ne ma ne ya Aba Ishaq yow Abu Ishaq imaam Ibnul Mubaarak ne ma yow Abu Ishaq at-Talaqaani ne ko Eh? yow xam nga diggante alxajaaj mi nga fi wax ak ki nga xamante ne mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam mais ay excavation ay kii yu yaatu la eh? loo xamante ne nii gëléem yi mën nañu koo dox ay kii mban seen loos yu dox eh? te duñu fa àgg mooy dalaa bëgg wax ni mu yàgge ni mu soree diggante boobu mooy ana kan moo nekk ci diggante bi waaye nag nekkul ci saraxe amul wuute ci borom xam-xam yi keneen nit ki bu saraxee ki génn àddina lool yool ba mu yéene ko da koy àgg waaye kon al imaam Ibnul Mubaarak lii la tontu te moom la imaam eh, Muslim indi waaw al imaam Ibnu Taymiyya mu ne wal a'immatu ittafaqu mu ne borom eh, wal a'immatu ittafaqu borom xam-xam yi imaam yi dëppoo nañu ala anna sadaqata kene saraxkat tasilu ilal mayyiti day àgg ci ki nga xamante ne mooy ci génn àddina wa kadhalika mu ne ko noonu al ibadatul naka noonu euh, ñu ngi lay wax li imam ibn Abdul Barr ba tam taxoon bu doon wax lële <laughs> mu ne naka noonu jaa jëf yi nga xamante ne côté alal la kale etqi comme eh, eh, goreel jaam wa innama waaye nag fi nga xam ne ndax waxoon nañ la mbir yi lenn la jëf yoo xam ne jëfu yaram la am jëf yoo xam ne jëfu alal la am jëf yoo xam ne dafa boole ñaari léegi nag mu ne boroom xam-xam yi dëppoo nañu ko ne bu dee saraxe ndax aaya yi eh, xadiisu yeneen saa saam yi ak yeneen yi nga xamante ne ñoom mais xadiisul baab buntu nekk bu sayyidatu Aisha bi radiyallahu anha kene saraxe day àgg ki génnaa dina mu ne wa ka na ko noon al ibadat al maliya jëf yi nga xamante ne jaamu yàlla yi nga xamante ne ko jog alal la alal la voilà comme gorel mu ne wa innama tanaza'u fil fi ñu nag mooy ah jaamu yàlla yi nga xam ne nag ko jóg yaram la kas salaati comme julli nga xam nit kee koy defal boppam wa siyaami ak koor wal qiraa ak jàng al qur'an wa ma hada mu ne ànd fa fi sahihayn an aishata radiyallahu ta'ala na ci anha an nabi muy jële ci yonente may saa sax annahu qaal nee na man maata wa alayhi siyaamun saama anhu waliyu waxoon nañ ko sànq ci imam eh, ibn kii eh, ash-Shawkaani yi muy wax mu ne képp koo xam ne génn na àddina fekk mu am boru koor ki nga xam ne moom méngoo ay mbiram ginnaaw am na ko wooram te woor moom yaram koy def mu ne wa fi sahihayni day dëgëral ni même bu dee wute parce que daa am ñu ko bañ ñu ne non non non loolu kenn du ko defal kenn leelu nag la lay wan ne non loolu mën na nekk parce que hadith yi wa fi sahihayni mu ne ba léegi ñëw na ci sahih imamul Bukhari Muslim rahmatullahi alayhim an ibn Abbas yi jële ci mawlana ibn Abbas radiyallahu anhuma anna imra'atan qaalat da benn jigéen dane yii yëpp gis nañ ko fii imaamu Shawkaani tuddoon na ko rahmatullahi alayhi anna imra'atan qaalat ya rasulallah inna ummi maatat wa alayha sama yaay de dafa génn àddina waaye nag amoon na koor boo xam ne da koo nisaroon qaala ara'ayti in kaana ala ummuki ala ummiki daynun faqadaytihi akaana yu'addi dhalika anha qaala na'am qaala fasumi an ummik waa yeneen saa salaam ndax loolu mën naa ko mu ne ko xanaa gisuloo imaginer bu ne sa yaay daa amoon bor nga fayal ko ko est ce que loolu dina ko jotal dina tax bor ba wàcc ko mu ne ko waaw mu ne kon wooral ko mu ne wa fi sahih imam Ibn Taymiyya ba léegi rahimahullah mu ne te ñëw na ci sahih anhu <coughs> ba léegi jële ci Ibn Abbas radiyallahu ma anam ra atan ka benn jigéen jaa at dafa dikkal ila rasulillah yëpp waxoon nañ ko fi sànq ji imam Shawkani rahmatullahi alayhi ma daa ñëw ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam mu ne inna ukhti matat wa alayha sawmu mu ne noo bii ko woon mu ne <laughs> sama sœur dafa génn àddina te amoon na ñaari weer yu tegaloo yu moroona woon wala arayti law kaana ala ukhtiki daynun akunti taqdihi qaala naam qaala fa haqqullahi fa haqqullahi ahaq mu ko est-ce bu doon ne imaginer bu doon ne sa sa boobu sa rakk bu jigéen boobu wala sa mag bu jigéen boobu daa amoon bor nga fay eh, ndax doon nga ko fay kon mu ko waaw mu ko kon nag yàlla nag moo gën a yey mu ne wa fi sahih muslim al imam ibn Taymiyya mu ne ñëw na ci sahih muslim rahimahullah hmm? an Abdullah ibn Burayda ibn al-Husayb loolu yi tuddoon nañ ko mu ne ci Abdullah ibn Burayda ibn al-Husayb an abihi mu jële ci baam bi Burayda anna imra'atan kana daa benn jigéen atat Rasulullah dikkal ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam fa qaalat mu ne inna ummi maatat mu ne saa sa man sama yaay daa génn àddina wa alayha sawmu shahrin waaye nekk na ci kawam woor li nga xam ne mooy weer afa yujzi wanaha nosumanaha qaala naam waaye yooyu saa saa est-ce que mën naa ko wooral moo ko wooral dina baax mu ne ko waaw mu ne nag imam Ibn Taymiyya rahimahullah mu ne fa hadihi al ahadithu sahiha mu ne hadith wér ya sarihatun dafa leer nañ fi annahu yusaamu anil mayyiti ma nadar lo que ne lii moom leer na mooy da léegi mu ngi nootal que ne lii mooy li gën bu dee badaniya kese la te ki nga xamante ne mooy kii génn àddina ko mën nañ koo wooral li nga xam ne da koo nisaroon wa annahu na ko noon shabbaha dhalika te dafa niroli loolu yonent bi alayhi salaam bi qada'i ad-dayn ci fay li nga xam qada qada'i ad-dayn fay bor wala immatu mu ne boroom xam-xam yi tanaza'u fi dhalik xëccoo nañ nag ci ñoom ci lii walam yuxaalif hadhihi al-ahadith as-sahiha as-sariha man balagatu mu lii nag man li ma jàpp képp koo dégg ci borom xam-xamul islam bi waaw lu sunna ñu wute ci lii mooy ne xadiis yu wér yi da koo jotawul kese wa innama xaalafaha man lam tablughu waaw lii moom mooy ci wutee ci wax jii daal ne moom wooral koo xam dafa nisaroon mu génn àddina ñu wooral ko gannaawam que ne loolu man da nekk ko wute mooy man li ma jàpp mooy ne loolu da koo jotawul kese waaw mooy xadiis yi da koo jotawul wa qad taqaddama mu ne ta romboon na xadiisu Amr mooy xadiisu Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhum ah, ah, sa ibannahum ila saamu anil muslim nafa voilà mooy bi muy wax ne ko bu doon sa baay de <laughs> aqarra dafa soxaloon tawhid mooy xadiis boobu la lay wax voilà muy alance miñ fooxoon sàng mu ne kon lool kay leeral na loolu te ne lool buñ ko waralee jooy jullit bi dina ko jariñ wa amal xaj hmm? mu ne kanta aj nag fa yujsi moom dina uh, matt dina nekk lu baax inda amatihim dina uh, nekk loo xam ne hmm, luy taxawu la mel ni waaja mooy yool bi day dem inda amatim lu ëpp ci boroom xam-xam yi waaw mu ne lay fii fiihi nekkul ci aj illaa ixtilaafun shaaz lu dul xilaaf boo xam ne bu bu bu bu beru la parce que aj dafa boole ñaari comme ni ñu la ko waxoon kon dugal na yëpp maaliya yi daanaka amul wute boobu la lay wax wute wul badaniya yi moo am wute te moom dafa euh, nootal ne lépp loo xam ne dañ koo nit ki da koo nisaroon loolu mën nañ ko defal waaw bu dee añ nag lool am na wute boo xam ne daa jàpp ne ñu ëpp moom lañ wax léegi ba mu def moo xam ne dafa wax ju shaaz léegi euh, kon ginnaaw loolu al imam ibnu taymiyata rahimahullah ci majmu'ul fatawa mu ne wa fi sahihayni mu ne ñëw na ba léegi ca sahihayni an ibni abbasin hmm, jëlee ci sayyidina ibnu abbas radiyallahu anhu anna imra'atan min juhayna ja'at ila annabi sallallahu alayhi wa sallam fa qalat innahu ummi nadarat an tahujja falam tahujja hatta matat afa ahujju anha qala hujji anha ara'ayti law kana ala ummiki dayn akunti qaditi anha uqdullaha uqdullaha fallahu ahaqqu bil wafa waaw mu ne mooy niru naag bi rombon dafa am benn jigéen bu dikkal yonent mi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci Juhayna Juhayna la radiyallahu anha mu ne ko man de sama nday yoneen saa salam dafa nisaroon ngir aj waaye nag ajul ba ni muy génn àddina waaw mën naa ko ajal yoneen sa salam ne ko ajal ko waaw moom la da day dëgëral li tax mu ne aj moom loolu fa yujzi waan an inde amatihim mu la indil hadith yi koy wane voilà léegi mu ne euh, mooy que ne aj moom day loolu day jàll pour ñu ëpp ci borom xam dañ ne waaw mën nañu ajal nit mu ne kon ndaw si daa ñëw ne yoneen saa salam sama yaay di daa nisaroon waaye nag aj mais jotu ko def ba ni génn àddi <coughs> est que mën naa ko aj yeneen saa salaam ne ko ndax gisuloo imagineel xalamal bu doon ne sa yaay daa amoon bor ndax di ko fay mu ne ko ah, ah, ko fay kon nag fay leen bor uqdullaha fay leen boru yàlla mooy aj gi nga xam da ko nisam fallaahu na borom bi a xaqu moo gën a yey bil wafa ñu matal kóllëre la nga amoon ak moom quand fay bi mu ne wa fii riwaayatil Buxaari inna ukhti nadarat antaxujja foofu waxul sama nday foofu dane ndaw si dane sama sœur ah sama rakk bu jigéen wala sama mag jigéen mu ne fi saxiix muslim moom moo euh, nazaroon ne fi saxiix muslim an Burayda mu ne na sa imaam muslim fi Burayda min gisoon sa ibn al-Husayb radiyallahu anhu qaalat ya rasulallah inna ummi maatat wa lam tahujj afa yujzi'u an yaqdi an ahujja aw afa yujzi aw yaqdi aw yaqdi aw yaqdi an ahujja ana qala naam mu ne yeneen tubaab saa saa man de sama yaay daa génnaale na waaye ajul de mais est ce que mën naa koo ajal bu ma ko ajalee dina baax ah mu ne ko qaala naam mu ne waaw mu ne fa fii haadihi al ahadith imaam Ibn Taymiyya rahimahullah mu ne nekk na ci hadith yi as-sahih yu wér yi annahu sallallahu alayhi wa sallam amara bi hajjil fard anil mayyit wa bi hajjin nadr kama amara bi siyaam yii day wane ne yeneen saa saam dafa digal aju farata gi ñu ajal ko koo xam dafa génn àddina waaye waxuma la lool waaye aj goo xam ne nit ki da koo nisaroon waaw moom la Imaam An-Nawawi doon wax ñuy njëkk tàmbali gisoon bu dee nisar la loolu mu ne waaw loolu mooy li gën a dëgër wa bi hajji nazir naziri hmm? kama amara kenn ni mu digalee bi siyaami ci li nga xam ne mooy woor wa annal ma'muura taaratan yakuunu waladan wa taaratan yakuunu axan waaw mu ne te ki ñu koy digal léeg-léeg mu nekk koo xam ne doom la léeg-léeg mu nekk frère wala sœur wa shabbaha an-nabi sallallahu alayhi wasallam mu ne yoneen sallallahu alayhi wasallam <coughs> moom xoolul ci côté sœur bi frère bi li mu li mu li mu li mu li mu melale niiroole mbir mi mooy an-nabi sallallahu alayhi wasallam big day ni yakunu ala al dafa niiroole rek mbir mi jëf joojee ci det bor boo xamante ne nii moo nekk ci loosu ci génn àddina wat nu mu ne nag bu boobaa nag lii moo taxoon ma ne imaamu Nawawi imaamu Shawkaani li mu wax noonu di teqantal naan mbir mi ci doom yi la voilà yooyu ci doom yi la ci doom yi kese la dañ yemma ni noonu loolu moom man gisuma koo wax amaa moom voilà te loolu ijmaa bi daa jàlloon moo la imaam nu Taymiyya di leeral noonu ne yeneen saa salaam ñenn ñi kenn doom la woon kenn ki frère waaye am na sœur mais yeneen saa salaam waxul ko boobu shabbaha li mu nirule annabi saa salaam bi day na jëf joojee daf ko nirule bor mu ne wa daydu yasixu qadaa'uhu min kulli ahad fa dalla ala annahu yajuuzu an yuf'ala zaalika min kulli ahad laa yuxtassu zaalika bil waladi kamaa jaa'a musarrahan bihi fil fil axar gis nga Imaam Taymiyya rahimahullah mu ne kon Yonent bi saa saa am li mu niirale mbir mi mooy bor te bor nag ah. bi nga xam ne moo gàllu ci loosu gi génn àddina loolu day wér ne képp kenn mën na koo fayat képp kenn moo xam xamoon na ko xamu ko woon ak loolu lépp képp kenn mën naa fay bor ku génn àddina te bu ko fayee jeex bu ko fayee jeex na waaw moo xam ne japonais la boo xam ne daa ñëw waaye Ahmad le japonais dégg fii gars waaye nee góor gi jóob de wala monsieur X nangam fii ki caare yi wala ci feneen mu mu fayal ko bor bi kenn du ne non quoi ji la du du baax non non képp kenn mën naa fay bor loolu jagloowul que ne loolu doom ji ko moo ko war yi ji kese lay baax kamaa kenn li nga xam ne ci la ñëwee leer nañ fii que ne fa bi la wax mu ne fa hadha alladhi thabata sabata bil kitaab mu ne lii mooy li nga xam ne moo sax ci téere bi wa sunna ak ci ak ci sunna wa alhamdulillah mu ne wal ijma'u ilmun mufassalun mubayyan mu ne kanta ijma' lool xam-xam la boo xam ne dafa leeram leer nañ fa ulima ñu xamee ci anna dhalika la yunafi qawlu ñu xamee kon nag bu lii de prob que ne lii wuutewul ak qawlu ah, qawlahu waxu borom bi tabaraka wa taala wa an laysa lil insani illa ma sa'a parce que moom ka ñuy ajal moom jëfu <laughs> waaw ka ñuy jaw ajal ka frère am bi ajal ah, ka ñuy fayal boram kooku moom jëful lool waaw waaw kon loolu wutewul ak lii te ne nit ki du am lu dul la mu fàggu mu ne wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wax ji nga xam ne moom la yeneen saa sallam wax ne idaa maata nu aadama inqata'a amaluhu te tamit wutewul ak wax ji ne ki génn àddina bu génne àddina jëfam yi day dog ba mu des ci ñett yi bal hada li am ba des hada lee xaqun dëgg la wax ji ne mooy lim leeral sànk kene ñaan yi day àgg ci moom jëfi keneen yu baax yi mu ko defal tamit day àgg ci moom comme aj yeeg yooyu mu ne loolu dëgg la wa hada wax ji wa an laysa lil insani illa ma sa'a ak tamit ida euh, maatam nu aadam mu ci nekk ci wa hada lii xaq dëgg la voilà loolu lu nekk ngi bërëbam wuute <laughs> mu ne amma xadiisu ah kanta xadiis euh, bi <laughs> xadis bi mu ne kanta xadisu bi nga xam ne nag euh, euh, bon nañ ko wax mooy xadis bi ñu bi ci tegu quoi bi ñu war gis après mais baax na mu ne kanta xadisu xadisu euh, fa bi mu ne inqata amalu illa min salas sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa bi aw waladin salihin yad'u lahu mooy xadis boobu wax nañ ko fi waxati ko fi nit ki bu génnee àddina ñetti yi lépp mooy dog ba mu des ñetti yi sarax buy wër buy wëy wala xam-xam boo xam ne moom lañuy ñuy jariñoo gannaaw wala doom ju baax joo xam ne da koy ñaanam mu ne fa zikrul waladi wa du'aahu lahu xaasayni mu ne tudd doom ji ak ñaan gi mu koy ñaanal lool lu ñu jagloo lu ñu jagaw la li annal walada min kasbihi ndax loolu doom ji ci fàggu téefam la bokk kama qa kama qaala ma aghna anhu wa ma kasab comme li nga xam ne moom la borom bi ne ta mooy abu lahab suuratul masad ma aghna jariñu ko anhu tus dara maaluhu alalam wa ma kasab ak lam fàggu mu ne qaalu innahu waladu boroom xam-xam yi am na ñoo xam ne dañ ne lool li muy tekki mooy doomam mooy doomam yi jaruñu ko dara ndaxa doomam yi ay saxaaba lañu après <laughs> Abu Lahab <laughs> doomam yi eh, bon kenn ki moom dafa alku moom Utbatun Utaybatun kaana qad ihtawa ya Ruqayyata Umma Kulthumin min an-nujumi wa faraqa zayn tayn kan najmayni idh nazalat tabbat yada ah boobule borom xilaas bi wax radiyallahu anhu mooy ba kenn ki moom moom gayndee ko fàdd <laughs> waaw <laughs> da doon ñàkk teggin yonent bi alayhi salaam saa yi ñu wax ko ko yonent saa salaam ñaan ko yàlla nag saa yi génn Saam da dem ci tukki bi seen rihlata shitaa'i wa sayf yooyee seen yooyu ñu commerce yi xam na ne yoneen saa sara li mu ko ñaan yàlla dina ko dal saa yi ni doon def bu ñëwee bu nit ñi tëddee hein ci diggu nit ñi lay fanaan lay tëdd parce que ne woon na ko dana allahumma sallit alayhi kalban min kilaabik